a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wat taabi'iina ammaa ba'd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 bis-saalis wal arba'iin ba'da al-mi'atayn kon walillahi alhamdu wal minna ñu war a continuer fi nga xam ne moom lañ yemoon mooy xadiis bi nga xam ne ci chapitre biñ nekk di chapitre deux cent quarante-trois di wax ci baabu fadli salaati ala rasulillah bunt bi wax ngëneel yi nekk ci julli ci ndawal yàlla li salawaatullahi wa salaamuhu alayhi xadis biñ ne woon nag moo doon xadis 1401 al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne wa anhu radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci moom muy Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa taj'alu bu leen def ngallawaay bu leen def qabri sama qabru iida loo xamante ne daanaka ab feet ngeen ko def feet waaw seenum ñëw fa mu nekk ay feet waaw wasallu alayya waaye dee leen julli ci man ndax kat fa inna salaatakum ndax julli yi ngeen di julli ci man tablughuni dina ma jote haythu kuntum fu ngeen mën a ne mu ne xadis boobu rawahu solo na ko Abu Dawud te al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi bi isnaadin ci kàllala saxiixin bu wér boo fàttale koo xadis bi ñu ngi ci dañ ko tàmbaloon bii weesu ci dëkk bu sell bi ñu nekk di madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaye eh, laata ñu koy jeexal timis gi daal di jege si eh, ñu daggoon ko nag war ko continuer tey boo fàttale ko ñu ngi woon ci li nga xam ne moom la al imaamu mooy masalam la taj'alu qabri iida bu leen def sama bàmmeel loo xam ne feet lay doon ci yéen bala ngeen fee ñëw utal ko waxtu woo xam ne saa su ne ci at mi fi ngeen di ñëw waaw waaye wa sallu julli leen ci man fu ngeen mën ne bu kenn ci yéen yaakaar na balaa julleem mën a agsi ci man fokk mu ñëw ba jege ma fii mooy sama xabru alayhi wassalaam waaw tàgge na jaam yi boppam bu yàgg waaw wootewul woon ne day sax ndax du borom bi waxul woon ne wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shakirin allah ndax borom bi waxul woon ne saydina muhammad de newul lu dul ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam jiitu woon na ko nag ay yonent yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo leen yónni woon ci jaam yi xam ne dundatuñu est-ce que bu ngeen déggee te xew-xew aaya bopp mu ngi doon wax waqaata Uhudin xew-xew Uhud keroog biñ ne qutila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu indi jax rëng-rëngee ci saxaaba yu bari comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci kullu man képp koo xam ne jàng na waqaatu Uhudin ak xew-xew ya muy xew-xew yooyu yële est ce bu ngeen déggee ñu ne afa in qutila bees ko faatee am afa in maata bu dee daa faatu loo xam ne du ay noon ñoo ko faat aw qutil wala sax noon yi faat ndax loolu day tax ngeen dellu seen gannaaw génn ci diine bi mu leen tegoon bi mu leen indi la yëg leen na waman yanqalib ala aqibayhi képp koo xam ne dafa wan a gannaaw bàyyi fi lim la indiw lim fi indi ndax newatu fi wala faatu na wala faat nañ ko moom alayhi salaatu wassalaam yëgal ne sa loolu nga def du lor borom bi tabaaraka wa taala dara borom bi nag ñi des nag salam si bàyyi woon borom bi xel séet na leen fay allah kon bu ne wala taj'alu qabri iida waxoon nañ la imaam ahmad solo woon na ko na ko noon lu jiitu woon taalibeem al imaam abu daawud rahmatullah alayhi bu ne bu leen def sama xabru bi iid mooy xamal leen na ne moom day am xabru ah waaw moo tax képp koo xam ne ci way ëppal ñi waaw way ëppal ñi alxula nga xam ne képp ku gëm loolu yow génn nga ci diiney l'islam jël dala ci rububiyya bu borom bi tabaraka wa taala wala loo xam ne borom bi képp la ñeel nga jagleel ko yeneen bi alayhi salaatu salaam banaan moom du faatu faatuwul nangamul ak yu mel noonu manula faatu loolu bu dee da ngaa gëm loolu alors que yonent bay saasaam ne qabri yii ngay ñëw madina ji ala saakina afdalu yi mu fekk ah, al qabru sharif waaw xabroom bu tedd bi nga ne non moom du faatu te borom bi ne amul benn bakkat waaw lu dul na dina faat kullu nafsin dha'iqatul mawt waaw loolu boo weddee yooyu gënuñu na noonu yow da ngay génn ci diine ci waaw kon yonent bi alayhi salaam wootewul na day sax waaw borom bi wax na ko ci alquran leeral na ko ndax dañ koy bàyyi waxu borom bi tabaaraka wa taala xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam di topp waxu ñoo xam ne di jaay ne dañ koo gëm di jaay ne ñoom ñoo am dégg-dégg yu xóot kullu hada kadib wallah kon boo fàttale ko ñu ngi woon nag ci masala bi nga xamante ne nii <laughs> liñ la doon wax ne la xadiis bi ak xadiisu la tashuddu rihaal bu leen di takk waruwaay yi yi ñuy voyager di dem lu dul ci ñetti jàkka mu ne masjidi hada sama jàkka ji wa masjidil kaaba bi nga xam ne moo nekk baal xaram masjidul xaram muy bu Kaaba bi ak Quba ak no euh, subhaana astaghfirullah euh, lapsus la parce que bi masjid Quba dañoo nekk mosquée Quba fi la ñuy defee li nga xamante ne mooy continuer ko suñu xadiis bii nii loolu moo tax mu indi lapsus bi waaye euh, masjidul Aqsa muy mosquée ba nga xam ne moo nekk Iliya di Jérusalem di baytul maqdis eh, boo fàttale ko ñu ngi woon ci xadis boobu ak xadis bii ñu nekk waxoon nañ ne dafa tax am ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ni nii dañu ne lii day wane ne te ñoon ci ci gën a siiw mooy al imaam ibnu Taymiya al Harraani rahimahullahu ta'ala ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ci jàppale comme ñi nga xamante ne mooy alxaafiz Shamsuddin ibn Abdul Hadi ak taalibi bi moom al imaam ibn Taymiyya di al imaam ibn al Qayyim rahmatullah alayhi waxoon nañ la borom Awnul Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud rahmatullah alayhi moom it daa ànd ak ñoom que ne xadiis yi daal li ñuy wane ci gàttal mooy ne dem. di takk di di di tukki te comme que al imam Ibn Taymiyya moom lu mu wax ne tukki daal bépp loo xamante ne lu ñuy tudd tukki la tukki la waaw amul loo xam ne fuñ koy fuñ naan fii la lépp loo xam ne ci ci urf ci aada dañ naan lii tukki la loolu tukki mooy ne loolu di tukki di takk ay di dem yéeg ay avion wala voyage wala avion kaa yoo xam ne rixaal la wax loolu gëléem lañ ko doon def en général waaye booy lépp loo xam ne moom ngay war ngir dem daganul ñuy dem ci yenn benn bërëb ah di fa ziyaare ak yu mel noonu lu dul ci ñetti bërëb yii nii ci kaw noonu xataa dem ziyaare li nga xam ne mooy nit jóg ne day ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir ziyaare qabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu tamit day dugg ci li nga xamante ne nii mooy dañ koo tere yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko tere ndax moo wax fii lu leer nañ laa taj'alu qabri 'iida bu leen def sama qabru iid mooy loo xam ne da ngeen fii ñëw di fi ñëwaat utal ko boo période boo xam ne ab boo xam ne saa su ne ngeen ñëw ñu ne loolu xadis bi ñu génn sànk bi ñu wax sànk la tasuddu rihal loolu day wane ne kon loolu mamnu'un shar'an dañ ko tere ci sharia léegi nag bu ñu waxee ne kon voyage uniquement mooy yow lii la tax a jóg mooy ñëw mi dina ngir ziyaare ci yonent lay saasab loolu la ne dañ koo tere waaye bu dee jàkka ji xadis la ko wax la tasuddu rihal mu ne loolu waxuñ loolu waaye bu dee ku ñëw ngir li nga xam ne mooy xabru yonent bi alayhi salaam léegi nag bu ñu waxee xabru yeneen saa saa mooy xabru yeneen yonent yi yépp yow mënoo jóge fii dem ba Jérusalem par exemple dem ci Jenin euh, ne da ngay siyaare ji xabru yon euh, euh, Seydina Ibrahimul Xalil alayhi salaatu wassalaam ak yeneeni yonent alayhi salaatu wassalaam bu ñu waxee ñoon nag kon nag yàlla tere nga naan ma dem siyaare ji xabru Serigne diw wala wala yu diw loolu lañ ne ñoom dañ koo tere xadiis bii ñaari xadiis yi ñoo koy wax ñu ngi la doon wax al imaamu Nawawi rahimahullah te loolu dañ ne la moom mu ñoom en léegi wax ji boo seetee al imaam Ibnu Taymiya moom la yi di wax moo ci ginne a mais avant moom moom la ñu imaamu Nawawi doon wax foofu lañ ñemoon dem ba ci biir je mo euh, démb timis yi di jege ñu ne xaaral nañ xaar waaw ci àjjuma ji tey di bis bi samedi. ah ñu war ko continuer fii ci masjidu Quba bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam comme ni Ibnu Umar wax mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari wala Sahihayn gisoon nañ ko ci Riyaad bi que ne yonent bi alayhi salaam da doon kaana ya'ti Quba kullu sabtin maashiyan aw raakiban Allah da doon dikkal masjidu Quba Allah samedi bu nekk moo xam day war wala muy dox loolu nekkoon sunnaam boo xam ne da ko tax koo woon ba pare wax ay ngëneel yoo xam ne taxuñoo jóg ci masjidu Quba wax nañ ko feneen euh, walillahi alhamdu wal minna kon al imaamu Nawawi lañ ne woon nañ ko continuer li nga xam ne mooy al euh, minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj waaw akbar mu ne woon boo fàttale ko mooy xadis bi ne la tasuddu rihaal illaa ilaa salaasati masaajid masjidi haaza wal masjidil haraam wal masjidil aqsaa mu ne fii nekk na fi bayaanun aziim leeral gu mag ci lan fadilati haadihi al masaajid di leeral leeral gu mag gëneelu ñetti jàkka yi wa maziyatuhaa ak li ñu ràññee ko ala ghayriha ci yeneen jàkka yi li kawniha lu tax ndax moom masajidul anbiya masajidal anbiya ñoo doon mosquée yonente yi salawatullahi wa salaamu alayhim yal na julli yàlla kay sëlma nekk ci ñoom foofu bala ñemoon ba doon wax dana diggante masjidu alxaraam ak masjidu euh, baytul maqdis dana quarante ans moo doxoon seen diggante biñ ko tabax foofu la ñemoon walillahi alhamdu wal minna léegi al imam an-Nawawi di ko mu ne wali fadli as-salaati fiiha waaye it xadis boobu la tashuddu rihaal day war nañ gëneelu julli ci ñetti jàkka yi léegi nag euh, bon am na yum wax yoo xam ne walaw nadara dhihaabu ila al-masjid al-haram lazimahu qasdu li hajjin aw umra walaw nadarahu ila al-masjidayn al-aakharayn fa qawlaan li-shaafi'i di wax leneen ku nizaroon ne day dem ci masjidul haram Euh, nizaroon ko kooku day war ci moom mu dem fa bu dee yeneen ñaari jàkka yi nag am na ñaari wax ñeen ñu ne euh, da koy dem da koy respecté am ñu ne noo bu demee ci jàkkaay euh, kaaba bi doy na yooyu voilà léegi nag mu ñu ne wa amma baqil masajid kanta yeneen jàkka yi comme que ñett yi la yonent may saasaam ne kenn du takk ay fas wala ay gëléem di dem di tukki ngir dem te jàkk yooyu lu dul ci ñett yi mu ne yeneen yi nga xam ne fala yajibu qasduha bin nazar nit warul nit di leen jublu ci ak nizar boo defoon wala yanaqidu nazruha nazru qasdiha bu dee nit dane man de nizar naa dem dakkaay ndakaaru bi daal di fay def jaan jaamu yàlla loolu noonu c'est pas obligé te loolu fasuwul sax voilà mu ne loolu mooy ma suñu mazhab wa mazhabul ulama kaffa ba mu des Muhammad ibn Maslama al-Maliki voilà ba mu ne moom nag mu ne ida nadara rahimahullah mu ne bu dee nag nit ki dafa nizar qasda masjidu Quba jublu masjidu Quba ji ñu nekk walillahi alhamdu wal minna mu ne lazimahu qasdu mooy jublu ko kon moo ko nizaroon loolu day war li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana ya'tihi kulla sabtin raakiban wa maashiya moom lañ doon wax léegi ndax yeneen tubaab yi saa sam doon dikkal jàkk ji ñu ne di jàkkaay Quba sabti comme suñu bés bii di aj samedi bu nekk moo xam da doon war wala da doon dox léegi nag mu ne wa qaala al-Layth ibn Sa'd mu ne kanta imam al-Layth ibn Sa'd xarit imaamu Malik alimu Misr Misr di borom xam-xamu Misr mu ne yalzumu qasdu dhalika al-masjid ayyu masjidin kaan moom mu ne déet moom àndul ci wax gi naan yeneen jàkka yi ku ko nisaroon dem fa it loolu waru la waaw parce que ñetti jàkka yi rek la te ñetti jàkka yooyu masjidul xaram day taxawee yeneen yëpp te loolu li koy wane mooy li yeneen tuwaay saa saa waxoon waajal na woon damaa yeneen bu la yàlla ubbilee Makka ma dem baytul maqdis daal di fay julli ñaar rakk yonent bay saasaam ne ko def ko ci kaaba ji fii voilà def ko fii kon loolu mooy moom day taxaw yeneen yeneen jàkka yooyu ñett ñaari jàkka yooyu al imaam laysa nag dafa jàpp ne beneen jàkka bu man di doon boo ko ni waree dalay war nga dem ak fu man di doon voilà kon euh, léegi nag mu def imaam fi ñu soxla woon mooy fii nag liñ ci teg après am na lu mu wax tuuti mais loolu taxuñu jóg mu ne waxtalafa al ulama fi shabb ar rihal wa i'mal al mati ila ghayr al masajid al thalatha ka dhahab ila qubur as salihin wa ila al mawadi' al fadila wa nahwu dhalik léegi suñu masala maa ngi <laughs> mu ne boroom xam li tax ñu njëkk fii en fait moom lañ doon wax bee weesu mooy ñaari côté yëpp xam nga al kirmaani yi mu doon wax ba imaam al-Hafiz ibn Hajar ne non al-Kirmani ki ci jublu kenn la rek mooy wax ji nga xam ne as-Subuki ñi nga xam ne ak ñi ànd ak moom li ñu delloo fi nga xam ne mooy al-Shaykh ibn Taymiyya moom Taqiyuddin voilà ci li mu tere loolu ne dem di ziyaare xabru Yonent bi sallallahu dem ngir jublu loolu mën na nekk voilà delloo ko loolu la léegi nag li tax ñu ñëw fii c'est juste pour mu bañ a nekk loo xam ne dañ naan ñun ànduñu aviré comme ni ko ñenn ñi di defee ñu bari ku bokk fi ñaari côté yi baax waaw daanaka waxu keneen ki doo ko sax leeral da ngay ñëw rek ne tegu ko kenn nangam ak nangam dal ci kawam nangam ak nangam déet loolu nag koo xam ne xam-xam dëgg-dëgg moo la tax a jóg ak dëgg doo doxale noonu waaw même boo àndul xaw xawlul muxaalif waxal waxam te mbir waxam boo ci li nga xam ne àndoo ci nga wax ko waaye di dalil ak ci tegtal doo ñëw rek naan ànduma ci foo ko teg waaye sax ànduma ci kese daa tax ñuy wax te ànduma ci fokk nga indi loo xam ne alquran wala sunna buy wane ne yow sa ñàkk ànd bi am na fu mu tegu sinon sa ñàkk ànd boobu la shay ndax moom li mu wax gis nga xadiis yi mu ko teg al imaam al xaafid an-Nawawi mu ne kon boroom xam-xam yi wuute nañu fii shadd rihaal ci takk dëgëral takk bam bam war waay yi ak yooyu fas yeeg li nga xam moom la ñuy war ngir voyage wa i'malil mati yi waajal yi nga xam ne mooy waruwaay yi ila ghayri jëm ci yeneen mosquée yi nga xam ne ñooy ñu yetti yi loo fay def tajbiha bi comme exemple ila quburu salihin dem ci xabru nit ñu sell ñi ngir ziyaare ji leen wa ila al mawadi' ak bërëb yi nga xam ne dañoo am gënil comme nga ne ah man de dégg naa ne bërëb sàngam comme baraat dafa am gënil ndax bërëb la boo xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam falal suñu borom daal di woon nërmeel li nga xam ne mooy ak kéefër keroog ngañaay bu retentissement bu lislaam loolu gëneel de rëy na waaye ay bërëb yoo xamante ne daa am gëneel ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëneel yu mu ko wax comme masjidu Quba voilà mais masjidu Quba ñële dañ ko see génne parce que dañ ne xadiis moo ko génne teg sa ko génne ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa doon dem di julli ci jàkka ni ñu wax léegi moo xam daa war wala daa dox ñu waaw loolu bokkul <laughs> léegi al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne loolu nag boroom xam-xam yu wuute nañu yu ne ci dem ci yeneen bërëb yi ñett lii mu ne fa qaala Cheikh Abu Muhammad al-Juwayni min ashaabina mu ne sëriñ bi Abu Muhammad al-Juwayni bokk ci ñun Shaafi'i yi da ne huwa xaraam loolu dafa xaraam voilà pour wax la ne. même bu nee ne ñi dañuy koy gën a tudd naan imaam Ibn Taymiyya mais bu ko jiitu woon fuuf al al al al imaam al-Juwayni nga xam ne moo jiitu woon sax ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah moom dafa ne loolu dafa xaraam mooy lan mooy ngeen def convoi walla yow kese nga dem ne damay dem bërëb àngam parce que bërëb bu sell la waaw boobu loolu lu wuteeg ñetti bërëb yi loolu dafa xaram waaw nga dem ne damay dem ah sëriñ diw abroom laay dem ziyaare ji ko mu ne la loolu lay wax loolu noonu dafa xaram waaw loolu dafa xaram mu ne kon suñu sëriñ bi abu ash-shaykh sëriñ ba bokk ci suñu bokk yi ñun Shafi'i yi mu ne loolu daa xaram mu ne wa huwa alladhi ashara al-qadi Iyad ila ikhtiyari mu ne imam al-qadi Iyad bi ñuy tudd lii mu ne moom loolu la junj ne moom loolu la tànn wax jooju ne daa xaram te al imaam al min al maalikiyya kenn du ko dootu ko présenté al imaam al qaadi Iyaad taala mu ne moom loolu ci la dundu eh, ne moom loolu la tànn waaw kon gis nga ñii am na lu jiitu woon al imaam Ibn Taymiyya ci loolu mu ne wa saxiix waaye nag li wër. ñun inda ashaabina ci suñu mbokk yi ñun Shaafi'i yi mooy li gën a dëgër ci ñoom lay wax moo gën a wër wa huwa alladhi ikhtarahu imaamul haramayn tam loolu la tànn imaamul haramayn wal muhaqqiqun am ñi nga xam ne ñoo xóotal masala annahu la yahrumu wala yukrah ne loolu dem voyage yi ngir ziyaare bërëb bu sell wala ziyaare ñi nga xam ne mooy nit ñu mais dans les cadres de yi xam ne la ko sariya teg ba dem naan da leen di ñaan ngir ñu defaral la parce dara lañ la mënal kiy defar ay soxla di teggi ay nattu di teg loolu yàlla kooku yàlla la du keneen waaw du keneen du benn mbindeef booy ñëw doo ñëw ci xabru yonent bi saa saa naan ko yonent bi saa salaam xam nga li ma teggil ma ko yow mii nga xam ne yaay teggi li nga xam ne mooy njàqare yi loolu amul loolu xaram daf xaram loolu moom ñépp ci yam amoo droit di wax loolu wax yooyu nga xam ne dafa siiw ba léegi boo nee dafa xaraam sax ñaay di la xoolaat jàpp ne sawaay li mu wax ëpp na nag alors wax loolu ñoom li ñu wax moo ëpp te moo génn borne charia yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxoon ibn yaa ghulam inni u'allimuka kalimaat yow jeune bi dama lay jàngal ay kàddu ida sa'alt fas'alillah booy na nga ñaan yàlla wa ida staan fastain billah booy ñaan ni booy sàkku ndimbal na nga ko sàkku ndimbal ci yàlla waaw borom bi xanaa ñun julli ñi du ñu jàng ci faatiha saa bu ñuy julli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong la ñuy jaamu wa ci yow dong luñ ñuy sàkku ndimbal léegi nga bàyyi ko fi di sàkku ndimbal ci koo xamante ne loo ko sàkku bu la déggoon manoon ci dara boroomam lay tàllal loxo wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'a loolu leerul du alquran wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam bu la samay jaam laajee ci man man nee leen ku jege laa maay ci nga xam ne dinaa nangu ñaanu aji ñaan ma bu dee ne woonam waaw kon lañu bàyyi caaxaan yooyu parce que di ko siiw wala dégg nañ kilifa diw di ko wax ma ne kilifa gu leen soob na ko waxee bu génnee defelu sariya dañ naan wax jii du wax ju jaar yoon ak ku ko mën di wax wa man ataa ghayra masnuunin fa bid'atuhu mardudatun haythu ah, ah, kulla raddin haythu ma anana aw kama qaala sayyidi alhaaji Malik alayhi ridwaanul maaliki waaw képp ku fi indi bid'a ndax loolu bid'a la ay wax la yoo xam ne dañ koo sos après surtout waa tasawuf ñi nga xam ne ñoom ñooy woote tasawuf di di di jaay ne ñoom ci ñoom lañ bokk waaw ci ñooñ lay dégg wax yu mel noonu waaw yal nañu sëriñ bi tawal waaw yal nañu sëriñ bi naataa ëddil naataange yal nekk ma ne bi daa tegewul dara daa manula teggi la buy dund boo ñuy wax xam nga ku yàlla lay ñaan ngir mu teggil leen waa ñaan yàlla moom da ko manu waaw boroom xam-xam yi fi nga xam ne fa la wute bi am nga ne sax ci barke biw jaar ci barke biw jaar mu may na loolu sax alal loolu luñ mën a dégg la ci benn même ñi ko d'accord loolu mooy ne eh, eh, bokkul ak nga ne waa ji moo may may ci boppam wala yàlla billaah moo tax ñun war nañu defaral vraiment suñu pas war nañ ko seetaan léegi kon eh, mu ne kon li gën a dëgër ci suñu waat suñu ñoñ yi te moom la al imaam al daal di tànn nga xam ne ñoo xóotal masala loolu daa xaraamul te kenn sax da ko sibul léegi nag wax ji mooy waa léegi nu ñuy tontooñee ah nga xam ne ñoom dañu ne loolu daa xaraam parce que xadiis yi yoneen saa saa ñetti jàkk kese la génne ba pare bi mu nee bu leen jàppe sama xabru bi it loolu mooy xabro bu bu naan Medina masjid mooy jàkka ji la wax waxul xabro ma parce que xabroom ci boppam dañ koy dugal ci jàkka ji après te yow bu boobaa booy ñëw Medina ñëwal nga jublu ziyaare li nga xam ne mooy jàkka ji mais pas xabru yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy wax seen wax ji loolu wax que yow boo ñëwee jublu ci rek xamul yonent bi ay saasaam kese yow bu boobaa def na loo xamante ne loolu dañ la koo tere ci charia dafa xaraam loolu lañ la wax moom mooy njëkk a wax. léegi nag léegi nan lay tontoo yéen imaamu Nawawi rahmatullah alayhi ak ñi nga xam ne yii na ne non non loolu sax kenn du ko sibul du lu xaraam te kenn sibu ko ñu ne wal muraadu li mu jublu nag kon ci xadis bi anna al-fadilata tamma innama hiya fi shadd ar-rihal ila hadhihi thalatha xaassa mu ne non leen nag ñu ci yoon saa si bu leen takk la tashuddu ar-rihal bu leen takk li nga xamante ne mooy waruwaay yi lu dul ci ñetti jàkka yi mooy ñetti jàkka yooyu ngëneel di gën a mat ci yooyu nga koy fekk waaye tekkiwul na loolu daa dàq ngëneel ci yeneen comme Euh, bëri yeneen bërëb yu sell yi wala xubuurul awliya wal anbiya wal awliya alayhim salaatu wassalaam léegi nag lii la yonent ba al imaam bokk alxaafizu nawawi rahmatullah alayhi daal di wax kon lii bi ñu soxla woon mooy koo xamante ne du al imaam nu taymiya waaw indi na al ju al cheikh al juwayni al imaam indil nañu ne loolu moom la imaamul qaadi léegi nag loolu c'était rek pour wax la ne bu kenn ñëw di dal ñenn bàyyi ñeneen waaw amaana nag dëgg la eh, eh, Cheikh Ibn Taymiyya ni mu ko waxee ak ni mu ci duggee ak détails yiñ ci ci ñoom duggewuñ ci noonu voilà ba taxoon euh, xëccoo bu mag comme bi nga xam ne moom la al-Kirmaani doon wax ba al-imaam euh, <laughs> al-Haafiz Ibn Hajar ne non al-Kirmaani kii mu ci jublu mooy euh, Cheikh Taqiyuddin as-Subki ni nga xam ne moo delloo waxu ki nga xam ne mooy Taqiyuddin ibn Taymiya rahmatullahi alayhima léegi léegi nag euh, euh, euh, mu ne loolu lu siiw la wa hiya mashhuratun fi bilaadina kon gis nañ njëkk ñu njëkk ñi liñ fi ñu ko teg waaw ñoom fi ñu teg seen wax te waxoon nañ la boroom Awnul Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud ñoom al imaam al Manawi ñoom ñépp Fathul Qadir borom Fathul Qadir moom itam loolu la jàppeeg moom itam ci abi boobu la ànd xoolal borom li nga xamante ak al-imaam Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi dëgg-dëgg xoolal al-imaam nañu xool li al-imaam al-azim al-ahbab yi wax ci euh, bi muy sara euh, li nga xam ne mooy sunan abi Daawud mu ne wala taj'alu qabri 'iidan mu ne qaala al-imaam Ibnu Taymiyya rahimahullah mu ne al imaam Ibnu Taymiyya rahimahullah de nee na maanaal xadiis waaw mu ne maanaay xadiis bi mooy laa tunsilul buyuuta min as-salaati fiihaa waaw wad-du'aa wal qiraa'a fa takuunu bi manzilatil qubuur fa ammaa bi taharril ibaada bil buyuut ah fa amara bo fa amara bi taharril ibaada bil buyuut wa nahaa an taharriihaa indal qubuur aksu maa yaf'aluhu al-mushrikuuna min an-nasaara wa man tashabbaha bihim min haadihi al-umma mu ne nee na xadiis bi maanaawam li muy wax mooy bu leen bu leen wéetal waaw seen kër yi ci di fa julli te di fa ñaan ak di fa jàng alquran ndax bu ngeen ko wéetalee du ngeen ko fa def day mel ni euh, ay bàmmeel xam nga neen saa saa waxoon na kër gi ñuy te dinañ ko gis ci bunt bi ci tegu di wax bal kitaab bi ci tegu di wax ci ngëneelu zikrullah yonent bay saasaam bi wax ne kër gi ñuy tudd turu yàlla ak kër gi nga xam ne bi ñu fa tudd turu yàlla mu ngi mel ni wala kiy tudd turu yàlla ci kadul tudd day mel ni kuy dund ak ka def kitaab waaw mu ne kon loolu mooy loolu mu ne aks lu wuuteeg nag mu ne wanaha mu tere kon fa amara mu digle bokk bi taxar ñuy dakk al ibaada di jaamu yàlla bil buyut ci kër wan na yi wan nahaa mu tere moom takk jaamu yàlla indal qubur ca bàmmeel ya mu ne lu wuteeg li nga xam ne mushrikuuna yi bokkaalekatu yàlla yi ci nasaraan yi ak ñi ànd ak ñoom ak ñi niroog ñoom ci suñu xeet yii di xeetu yore alayhi salaatu wa salaam di def mu ne wal iid iid nag ismun lima ya'uudu min al ijtimaa' al 'aam ala wajhin mu'taadin 'aa'id 'aa'idan maa ya'uudu aw ya'uudu al usbuu' wa nahwu dhaalika mu kanta iid li ma la tattaxidu abri abri iida mu ne tur la loo xam ne day dellu si day ñëw di tourner di at moo xam nit ñi dañ ciy dajaloo ñu bari waaw loo xamante ne ci côté aadala loo xam ne tout le temps ñu def ko mu ne di wër di dellu si moo xam at mu nekk la wala semaine bu nekk wala ñu ne semaine bu nekk walla weer wu nekk loolu lañ ne loolu mooy loolu mooy ajaayib mooy loo xam ne day dellu rek ci aada la ci la jóge loo xam ne day dellu voilà day ñëw di dellu looy def léegi nag ginnaaw loolu <laughs> indi na waxu euh, euh, al imaam Ibnul Qayyim après mu ne qaala al Manaawi rahimahullah fi Fathul Qadir mu ne al imaam na ci téere boobu al Fath bi Qadir rahimahullah mu ne maanaahu nahyu an al-ijtimaa' li ziyaaratihi ijtimaa'uhum lil 'iid immaa li daf'i al-mashaqqa aw karaaha aw am yatajaawazu hadd at-ta'ziim wa qiila al-'iid maa yu'aadu ilayhi ay laa taj'aluu qabrii 'iidan ta'uuduuna ilayhi mataa aradtum an tusalluu 'alayya fa zaahiruhu manhiyun 'an al-mu'aawada wal muraadu al-man'u 'ammaa yuujibu wa huwa dhannuhum bi anna du'aa al-ghaa'ib laa yasilu ilayhi wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallaahu alayhi wa sallam wa sallu alayya fa inna salaatakum tablughunii haythu kuntum ay laa tatakallafu al-mu'aawada ilayya faqad istaghnaytum aw faqad istaghnaytum bis-salaati alayya Allah léegi bon al-imaam al-Manaawi mu ne <laughs> maanaam mooy tere hadiis yi day tere di dajaloo ngir di dem di ko ziyaare ji moom alayhi salaatu wa salaam comme li nga xam ne noonu la nit ñi di dajaloo bu ñuy dem benn feet boo xam ne daa am bërëb buñ koy defee waaw loolu bu dee ci wolof yi mu gën seen bu dee dañ ne dañuy dem gàmmu Tiwaawan at mu nekk ni ñuy defee noonu convoi wala màggalu Tuuba loolu nga xam ne li nga xam ne moom lañuy def lool nit ñu comprendre mu ne yeneen saa mooy nga def convoi yooyu dajaloo ngir ngir di ko rek comme ni nga xamante ni noonu la ñuy defe ci feet yi mu ne nag li tax ak bés yi nga xam ne dañ koo jàpp xam ko mu ne soit mu nekk li dafay ngir dàq jañ almashaqqa coono moo tax mu tere ko aw karaaha wala boog lu mu sib la an yatajaawazu day bañ day bañ boog aw karaaha day bañ an yatajaawazu hadd at-ta'zim ñu jéggil tayoo mooy ñu dépassé bornu màggal ko moom alayhi salaam ba yóbbu ko ci li ma doon wax léegi alxulaat ñu ëppal ñi dem ba di ko jox loo xam ne borom bi kese la ñeel naan di ko wax di ko wax moom yeneen bi alayhi salaam te waxoon na laa tatruuni bu leen man tag tagal di wax comme li kama comme li nga xam ne nasaraan yi noonu lañ def ay xam ne Maryam waaye bu ngeen di wax nee leen man ndaw yàlla la ak jaamu yàlla laa sallallahu alayhi loolu leeru jàpp ne yaa ngi tag yonente bi di wax loo xamante ni nii ci xam moom ci boppam tere woon na la ko parce que loolu mooy yaa ngi koy teg koo xamante ne du tegu waaye du bërëbam waaw loolu du wàcc waayam loolu du wàcc waayam loolu ngir lillahi azza wa jalla waaw kon léegi nag mu ne al imaam al Manawi rahimahullah mu ne nee al iid mooy loo xam ne day ñëwaat day baam mooy lan kon bu leen def sama xabru bi iidam ta'uduna ilay bu leen def sama xabru bi loo xam ne dangeen koy jàpp di ko baabu tout le temps at mu nekk waaw mata aratum saa bu ngeen bëggee an tusalli alay saa bu ngeen bëggee julli ci man rek ngeen ngeen yaakaar na il faut ngeen defum délégation wala boo kenn sax nga ñëw il faut bala ngaa julli nga ñëw ci man rek ci sama xabru bi mu ne lool bu leen ko def mu ne lii li nga xam ne moo ci feeñ mooy tere bu ñu tere nit ki di baril di ñëw di ñëwaat ah mu nekk wala weer wu nekk wala semaine ci li nga xamante ne mooy xabru yonent bi sallallahu alayhi ngir julli ci moom mu ne nag li ci jublu mooy tere la nga xam ne loolu lay indi ci seen xel loolu lay waral te moom lañu ñu jàpp mooy mooy jàpp gi ñu njort gi ñu jàpp ne am na du'a al ghaib kene ki nga xam ne daa fàttu nekkul ka muy ñaan wala ka muy laaj dara comme yonente bi alay saat fii ci xaqam wala di julli ci moom waaw kene kooku laa yasulu ilay bu ñëwee di julli ci moom moom du àgg ci moom waaw mu ne te wax jii nag euh, tegtaloo bii que ne lii li mooy li nga xam ne moo feeñ ci xadiis bi mooy wax bi nga xam ne moom la yeneen saa saa ne wa teg ko ci ginnaaw xadiis yi ñoo tax ñoo mooy beneen côté bi wa sallu alayya muy beneen jumla te ngeen julli ci man ndax fa inna salaatakum ndax seen julli tablughuni dina ma jote haythu kuntum fu ngeen mën a nekk mu ne loolu mooy lan bu leen di ngar daajoo di tegawu di ñëw ci man tout le temps al muawada di dem ak a baamuwaat waaw ndax lan yéen daal dinañ leen teggil loole waaw ci lan la leen borom bi def mooy ngeen julli ci yàlla moom lañ doon wax bi ngeen julli ci man boog borom bi dina ma ko jottali moom lañ doon wax bii weesu na bi ala nabi dafa yomb ba yeneen saa mooy wax ko jafewul bi xamal yeneen saa xamal nañu ne nag ne loolu c'est pas pour nga mën a julli ci man foog nga ñëw ba ci sama xabu.